al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu teg ci beneen xadis muy xadis 1092 mu ne wa an Anas radiyallahu ta'aala anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala russuu sufuufakum wa qaaribuu baynahaa wa haaduu bil-a'naaq fa walladii nafsii biyadihi innii la araa shayaatiina tadxulu min xalali saffi ka'annahaa al-hadaf hadiisun saxiix rawaahu abuu daawuud rahimahullaahu ta'aalaa bi-isnaadin alaa sharti muslim al-hadaf bihaa'in muhmala wa zaalin mu'jama maftuuhatayni summa faa wa hiya ghanamun suudun sighaarun takuunu bil yaman qaala al imaamu al haafizu an-Nawawi rahimahullah mu teg ci xadis bi te xadis bi al imaamu Abu Daawuda nii la ko rangalee moo xadis Seydina Ibnu Umar bi la njëkk indi ci buntu biñ la waxoon sànq kitaabu salaat tafri'u abwaabi sufuuf baabu taswiyatu sufuuf noonu la def daal di koy euh, euh, euh, rangalee noonu la leen rangalee. kon noonu la leen rangalee mu ne waay nanasin mu ngi jële saydna anas ibn malik radiyallahu taala anhu xadimu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam wa radiyallahu annahu anna rasulallahi sallallahu mu ne ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam nee na russu sufuufakum russu sufuufakum waaw loolu mooy lan mooy tappale leen yenn yi te na ngeen ko jege ñam waaw bu nekk sàppe boo xam ne yéen distance sàppe bu njëkk bi ak bi ci tegu dafa soree lool loolu la naan na ngeen ko jegeel foo xam ne eh, bon eh, mooy ñi ci kanam bu ñu sëggee ñi ci ginnaaw dinañu mën a sëgg doy na sëkk waaw mais reculer reculer te loolu beneen problème bu muy indi mooy léeg-léeg jàkka ji gaaw a fees ndekete yoo li tax mu gaaw a fees gaa yi li ñu sàppee baaxul mooy sàppe yi dafa ëpp waaye daanaka un mètre cinquante lañ bàyyi diggante sàppe bu njëkk bi ak bi ci waaw ñi ñëw taxaw après xam ne daanaka ñoom ñi topp ci benn sàppe diggante sàppe yi beneen sàppe manoon nañ ko def seen diggante loolu la yeneen saasam bi bañ mu ne wa qaari waaw bay na waaw na ngeen jegeñal diggante sàppe yi waxuñ na tamit nga nga teg ko noo xamante ne nii yow gaa kenn lu mën a sëgg waaw fii mu ne ku sëgg sax daal di mbëkk ginnaaw keneen ki wala ay jekki loolu tamit waxuñu la loolu waaw waaw wala euh, après bu ñu waree sujjóot waa ji daanaka boppam du ko bu ko dugalee euh, daanaka ca biiru day tolloog biiru waajalee non waxuñ la lool tamit voilà mooy foo xamante ne nii ku nekk di mën a sëgg correctement mu ne wa qaaribu baynahuma wa xaazu bil a'naq waaw te xaazu na ngeen me côte à côte mooy fi à hauteur doq yi hauteuru kii bu loos yi bokk te lool mooy mbagg yi bu ngeen tegee mbagg ak mbagg gis nga loos yi dañuy nekk côte à côte voilà mu ne fa walladi alhamdulillah fa walladi nafsi bi yadi waat naa ci ki nga xamante ne nii sama bakkan man Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ngi ci loxoom inni man la ara shayta shayatin <laughs> man maa ngi shaytaane yi ci bii nii la euh, euh, riyaada euh, riyaad bi <laughs> damay gis shaytaane yi tadxulu wala shaytaan en tout cas shayatin tadxulu ñuy dugg min xalali soffi ci diggante sàppe yi laay gis yi surux surux di xool surux abali say mbokk iblis ñu dugg waaw bo buy dugg ka annaha ngi mel ni alxazaf alxazaf ñu ngi mel ne alxadaf wala mooy alxadaf mu ne alxadafu bi xaa in muhmala xaala boo xam ne amul tomb wa zaalin moo jama ak zaal boo xam ne sax cette fois ci am na tomb maftuuxatay ne xa za ngay wax bul wax xii zi wala xuu zu wala u lan lan no bu ci wax dara xa za summa faa ginnaaw gi faa bi moo leen jeexal xadaf mu ne wahiyata loolu ganamun as jur la ab ab ay ay gàtt suudun yoo xam dañoo ñuul kuk siraar te tuuti lu bari nag ci euh, péninsule arabique takunu bil yaman yaman la ëpp waaw <laughs> zaaru xar yu ndaw waaw ay xar ay gàtt ji la oo xam ne yu ndaw te ñuul kukku te ndaw euh, euh, seytaane forme boobu lay yor seytaane yi naan sërëx sërëx ci biir sàtte yi waaw xam naa moom <laughs> non borom bu ñu wanoon lo <laughs> ñun de am na jàkk yoo xam ne damay ragal ne seytaane yay ëpp jullikat yi mu dee ngir moom surtout en tant que ni ñuy defar ci ci yu bari waxoon naa la ba ñuy gis hadis Seydina Nu'man bi radiyallahu anhu ca euh, euh, fële hadis euh, cent soixante ne nag loolu moom jàkkaay ibaadu yee ci te ne waaw ñoom moom dinañ ko defar waaw léegi même bu dee am na quelques réglage boo mën a gis léeg-léeg waaye loolu xam nga ne du dara par rapport ak ñun ñeneen ñi nga xam ne ñoom daa mel ni bu ñu waxee yëfu sunna ak yooyu ñu neen seet leen ibaadu yi waaye bu ñu nee kaay leen séddale maqaamaat yi ñu ne présent ñoo gën a jege yoneen saa salaam xaw ma dañoo wéradi xaw ma lan moo ñu dal <laughs> gaa yi wax lool xaw ma wéradee leen jàpp <laughs> wala lan moo leen dal <laughs> damay ragal ne gis nga ñun suñu jàkka yi suñu même budul jàkka yi ah suñu mbooloo yi ñuy julli nga xam ne kii day taxaw fii kii taxaw fii kii taxaw wax naa ne dañuy taxaw amul kenn ci ñoom sàppe bi yépp amul kenn koo xam ne sa dara dina laal daraay keneen ki kooku imaginer yow li yeneen saa saa wax nii ne saytaane yi dama leen di gis ñuy nekk di dugg ci ci diggante sàppe yi mel ni euh, euh, bet yu ndaw yooyu yu noir yooyu yu ñuul yooyu wallahi gis nga xam nga dañuy gis gaa gaa jàkka yi day amay caméra ñuy kii damay ragal ne gis nga lool bu yàlla defoon ñu koy gis <laughs> caméra bi bu jële ah fépp ay bet yu ñuul yooyu ëpp jullikat yi <laughs> <laughs> la hawla wala quwwata mel ni xar yu yu yu gàtt yooyu tuuti ñuy jàll ci sàppe yi ñu ne ñu tey ñu demee nii ñu ne la waaw parce nii lay demee parce que ñun ñoo sàggane li nga xam ne mooy njàngaleem yonent bi alayhi salaam kon affaire baa ngi nii hi lii garaaw naa waaw mu ne lii xadiisun saxiix imaamu an-Nawawi mu ne lii xadiis la bu wér rawaahu solo na Abu Daawud al imaam Abu Daawud rahimahullah bi isnaadin ci càllale boo xam ne ala sharti muslim mooy góor ñu nekk sax imam muslim ñoom nga fa fekkaa ah léegi léegi nag laaj bi mooy est ce que moom dong nga ko solo xam nga xadis bi niroo nag xadis biñ gisoon waaw bimu naan inni araam dama leen di sama gannaaw waaw ak wala tadaru ah, kilo booy bu sëy naa anas biñ gisoon ah, fan yee waaw sëy naa anas ne yonent saa salaam nee na dama leen di gis sama ginnaaw waaw aqimu sufuufakum wa tara suufayni araakum waraa'i dhahri hadis boobu niroo nañu ba yenn yi dane eh, <laughs> waaw boobu niroo naag yi mais du moom hmm? bi mu naan fa inna taswiyata saffi min tamaami wala yenn yi min eh, eh, tamaami as-salaa yenn yi min iqaamati as-salaa ah ci riwaay imaamul Buxaari as-sufuuf loolu bokkul bi <laughs> kon ki nga xam ne moo ko solo mooy ki nga xamante ne nii mooy al imaamu Nasaa'i indi na ko waaw ci kitaabul imaam hasul imaam ala rassi sufuuf wal muqaaraba baynaha moom indi na ko foofu na ko noon al imaamu euh, euh, Ahmadu voilà al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi euh, raasu sufuuf fa inna shaytaana yaquumu fil xalal voilà moom noon indi na ko noonu la waaw. mu ne raasu say naa mu ne ne saa sam nee na raasu sufuuf ah na sàppe yi def leen mu daqaloo waaw bu mu am ay ay ay ay fay ay porof ndoll fa inna shaytaana yëg leen ne shaytaana yaqumu day taxaw fil xalal day taxaw ci diggante bu ko defee Eh, mu yàq seen diggante nag waaw xam nga saytaane moom bu duggee ci diggante ñaar ñoo xam ne ñu soppante lañ tuuti la ñuy ñeg nekk ay ennemi du dóorante ay bal tël tël waaw mu gaal li bëgg waaw waxoon nañ la seytaane ba nga xam ne eh, eh, ngoon gu nekk wala bés bu nekk iblis bu gaa yi guddi jotee ba ba saytaane yi daal di ñëw war a rendre compte seen baay iblis seen maam bu yées mi waaw ku nekk naan tey def naa lii tey def naa lii tey def naa lii waaw man fexe naa tey lii xew Iblis ne waaw waaw bi waaw yow moom benn waay ñëw moom ci Iblis yi ne man tey moom fexe naa ñaari nit yoo xamante ne nii ay xarit lañu woon wala ay mbokk lañu woon wala ay nangam lañu woon wala yooyu def naa dootuñ tuddanteel Iblis na ko ah yow mii laa doon kii ñëwal tey yow moom sama kaw ngay fanaan daal di koy uuf nag waa gaa yëpp Iblis yu yées yëpp daal di koy ñee nag sawaay liggéey na de ñun de bu subaa ñu fexe def ni moom dem tasi ay diggante ñun sawaay bu ko defee ñu fanaan ci suñu maam nii nga xamante ni fanaan ci moom neex na muy iblis nii nga xam ne mooy mu yées mi walla iyaazu billaah kon kay iblis yi bu duggee sa diggante yàqu ma waaw <laughs> walla iyaazu billaah léegi <laughs> kon noonu la léegi al imaamu mu des al imaamu ana naka euh, xana naka la ko al imaamu al al abu daawuda hmm? daal di solo imaam abu daawud en fait euh, imaam euh, an-nawawi wala ñu jël imaam abu daawud ba pare après ñu jël imaam al an ndax kaddu yi mu indi nii kaddu imaam an-nasa'i la dëgg-dëgg ah, imaam an-nasa'i moom moo ko soloowe nii waaw ah, moom moo ko soloowe <laughs> nii def shayatin waaw loolu Euh, léegi nañ ci ñëw nañ ñëw xool imaam euh, kii Abu Daawuda rahimahullah ni mu ko ëndee ba pare après ñu daal di xool li nga xam ne mooy al imaam an-Nasaawi Ahmad ibnu Ahmad ibnu Shuayb an-Nasaa'i Abu Abdirrahmaan rahmatullah kon al imaam Abu Daawuda kitaabu salaa tafri'u abwaabi sufuuf baabu taswiyati wax nañ la sànq na la hadis bi ñu jógee. dem ci paree rek bu ibnu Umar bi bii la ci teg muy Seydina Anas rahima radiyallahu ma mu ne Muslim ibn Ibrahim al-Farahidi wa ngoog mu Muslim ibn Ibrahim di Muslim ibn Ibrahim al-Asadi al-Azdi al-Azdi Abu Amr al-Basri rahimahullah génn àddina la 222 rahmatullahi alayhi wala mu ne haddathana Aban Aban di Aban ibn Yazid al wa Abu Yazid al-Basri génn àddina la 160 rahmatullah à peu près quoi rahmatullah alayhi an Qatada moo ko jëlee ci Qatada di Qatada ibn Di'ama ibn Qatada ibn Aziz ibn Amr ibn Rabi'a ibn Amr ibn al-Harith ibn Sadus Abul Khattab as-Sadusi al-Basri génn àddina la 60 génn àddina la 117 rahmatullah alayhi an Anas ibn Malik moo ko jëlee sayyidina Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam ibn Zayd ibn Haram ibn Jundub ibn Amir ibn Wanm ibn Adi ibn an-Najjar al-Ansari an-Najjari Abu Hamza dhul udhunayn sahibu rasulillah wa khadimu rasulillah alayhi afdalu salatu wa salam doomu kan Umm Sulaym bint Milhana radiyallahu ta'ala anhuma an-Najjari al-Madani wa al-Basri gane addina dix ans après euh, mooy euh, trois ans après révélation bi génn àddina l'an quatre-vingt-dix ñenn ñi non l'an quatre dem na ba l'an quatre-vingt-treize génn àddina fële ci Basra radiyallahu ta'ala anhu wa arda an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala russu sufufakum wa qaribu baynahum wa hazu bil anaq fawalladhi nafsi biyadihi inni la ara ash-shaytana yadkhulu min khalali as-saffi ka'annaha al-hadath nii la ko al imamu Abu Dawud daal indi xam nga lii am na quelque wuute ak ak suñu hadis bi ñu yor eh, bi Riyad bi indi wax naa la fa li li ah, inni la ara shaytaan an alors que ci Riyad inni la ara shayatin tadxulu voilà moo tax de bu dee shaytaan yadxulu des shayatin pluriel bi yadxulu tadxulu muy dugg min ghalali saf ka annaha al hadaf léegi nii nag mu ñëwee nii ci Riyaad bi kooku dëgg dëgg ko solo noonu kaddu yooyu mooy al imaam Ahmad ibn Shu'ayb min al-Hunzang an-Nasawi rahmatullahi alayhi mu ne kitaabul imaama baab hassil imaami ala rassi sufuuf wal muqaarabati baynahaa mu ne axbaranaa Muhammad ibn Abdillah ibn al-Mubaarak al Muxarrimi rahmatullahi alayhi li Muhammad ibn Abdillah ibn al-Mubarak al-Qurashi mawlahum al-Muxarrimi Abu Ja'far al Baghdadi yu al-Madaini al-Qadi juge la woon génn àddina la cent soixante-dix génn àddina la deux cent cinquante am na nag ñu wax leneen lu wuteeg lool rahimahullah thiqatun hafiz la al-imam taq borom Taqrib at-Tahdhib al-imam hafiz ibn Hajar wa qala man Abu Hisham mu nekk ñettale ma Abu Hisham al-Mughira ibn Salama al-Qurashi Abu Hisham al-Makhzumi Euh, euh, euh, rahmatullah alayhi al-Basri génn àddina la deux cent rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abaan gis nañ ko sànq ibn Yazid al-Attar Abu Yazid al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Qatada gis nañ ko sànq qaala haddathana Anas gis nañ ko sànq radiyallahu anhu anna nabiyyallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala raasu mais raasu voilà raasu sufuufakum wa qaaribu baynaha wa haaduu bil a'naaq fa walladii nafsu muhammadin bi yadihi inni la ara shayaatiina gis nga shayaatiina tadxulu min xalali as-saff ka'annahaa al-hadath allah allah aw aw la hawla wala quwwata illaa billah <laughs> caaf wallahi xëm na ci képp koo xam ne doo defar sàppe <laughs> parce que de façon yow sa mbokk moom yaa ko may yaa may saytaane mu ne sër wax waaw dawa naa la saytaane moom boo nga ubbi woon sa ngunu ginaar am sa ginaar yoo xam ne danga leen a yar bañ baax jël benn tund ko ne ubbil ko kaaf bi fi nga waleen war a tëj guddi gi tëjoo ko nga fàtte ko yow daal danga leen doon jox lekk ubbi ko bàyyi ko noonu te te yow bii yëpp y'a les renards kii kii kii rod quoi yow guddi bu nekk sax da ngay tëj sax ñëw fekk gis renards yi doon doon jéem a xëcc affaire yi <laughs> mais sa grillage yi comme ko daa dëgër yow tey imaginer nag nga ñëw nag ubbi bunt bi nag fàtte ko noonu nag dem tëdd nag di xaram la hawla wala quwwata illa billah yow ba fajar jot billahi boo fa demee da ngay foog ne fii boucherie laa nekk waaw renard yi dinañ la dammal loosu sa ganaar yëpp la ñuy rey même yi ci bëggul a lekk sax dañuy damm loos yi bàyyi noonu rey yëpp sagaase seytaane nag moo gën a garaaw ci biir ñuy julli bàyyi ay sàppet kër gaa yooyu waaw di leen di féewale ci lu gaaw doo dégg ay jàkka yoo xam ne gaa yi dañ naan it jàkka fay tey paa dañ doon xeex quoi <laughs> tey kay xaw ma nu loolu daal di fa rek kurpeñ yi dàq tël ay kaay tu ndëkkate yoom ñaari paa ñoo doon kurpañant waaw <laughs> waaw xam nga lu tax parce que ñoo may saytaane meroo nañu ko meroo ba kii du ñu taxaw taxaw bu baax ku nekk taxaw walla seytaan nekk seen diggante waaw léegi nag kii ñàkk fayda la ñuy xeex sax waaw di gaaruwaalante ci ay wax ku jël parole gaaruwaale ci ci des yooyu yépp lu tax parce que yéen a bàyyi xalal seet gaa yu mel noonu wallahi seet leen bu ñu taxawee di julli léegi nga xam boo lan moo tax ñoom ñu am problème bii quoi mu tax jàkk ji kenn mënu koy juboo imaam yi ci seen biir juboowuñu noddkat yi juboowuñu ñu koy jullee bu ñu neutrul ñoom itam dañuy duggaale ci affaire bi parce que seetal seen sàppe yi nga seet ñu mel noonu wóor ne yàlla boo ko seetoo di nga gis ne sàppe yi du baax li yoneen saa sallam wax ne bu ngeen ko deful parce que gis naa saytaane di jaar ci seen biir sayaatiin yi pas benn saytaane moo taxoon keroog ma ne waaye benn saytaane fan yow waa ñi taxaw euh, euh, ñii taxaw cinq ci fii ñaar pële ñii taxaw kii ci digg bi ñii taxaw fee yow man man man man benn saytaane yow yaa bay moo tax ne waay sa inni sa nii waa ngi wàcc ki nga xam ne sama bakkan moo ngi ci loxo man gis naa sayaatiin yi ñuy dugg yi diggante sàppe yi mel ni bet bu ndaw boobu te ñuul xar mu ndaw moomu te ñuul di dugg ci seen diggante nii waaw waxoon naa la du muusan te ne muus man na maa jaar muus fan non yee am na yenn façon nag yoo xam ne sax tem ñu mën a jaar ci diggante ñaari gaa yoo xam ne kat nee nañ ñu ngi julli ñoom ñaar ñoo bokk même sàppe kii daal mu ngi taxaw njaarim kii taxaw Touba naka naan mi ñii ñii def naa bi yëpp nag ñooy ñan waaw moo tax <laughs> juboo du leen yomb <laughs> juboo nu ñuy juboo bi du am waaw <laughs> waaw xadis bii xadis bu wér la mu ne ci chartu al imaamu muslim ibn al mooy góor ñi nga xam ne ñoom ngay fekk ca saa imaamu muslim moom ngay fekk fii waaw kay kay kon loolu eh, war nañoo def attention ah. waaw bu ñu bëggee suñu ah parce que ñoom muslimum euh, Ibrahim al-Farahidi xam nga sëriñ la ci ñoom ñi ay ñoom bu ak Bukhari yoom ñoo ne abaan jële ci Qataada ñuy ñëpp danga leen fay fekk kon nag mu ngi noonu rahmatullah alayhim kon lii lu ama am solo la quoi ëpp naa nekk di euh, euh, sàggane parce que problème yii yëpp day xew quoi waaw moo tax léeg-léeg problème day am gars yi du ñu mën a ñu diagnostiquer du du du provient c'est où l'origine l'origine fan la waaw yow nag boo xamee njàngaleem yeneen tubaab yi saa saa jàkka yi gis nga foofu fekkee tojante bopp ak formation des clans ñii ñoom bokk nañ côté bee ñii bokk ñii ku nekk kii voilà imam diw am na ñoo xam ne group boo xam ne ñoom la àndal beneen deuxième imam bi wala troisième ndax kenn foofu un deux trois kenn du ko fa am parce que ku nekk jàpp nga ne yaay kilifa waaw <laughs> waaw imaam yi di xuloo waaw waaw ñenn ñi di wan ne non seulement yow beneen imaam bi yow maa la maa la maa la ëpp xam-xam te maa la ëpp alal <laughs> di ko di xuloo beneen imaam bi di ko waaw daa mel ni yow l'expérience nga xam ne ah, ah, koo dégg <laughs> dama koo dégg jàkka jàkka xam naa jàkka ja waaw jàkka xam naa jàkka jooju waaw. te bon c'est pas première affaire boobu laa fa dégg te man sama magu bopp nee na ma julli na fa àjjuma daal di mer <laughs> ñëw naan ma gars yi dañu ñàkk fayda ma ne ko xew <laughs> ci biir xutba bi àjjuma quoi di eh, eh, xaw ma eh, waa ji da doon def wax jour boobu moo jiite wala ci imaam yi la bokk mais léeg-léeg day waxtaan def kii genre liñ naan bayaan laata imaam bi war a jiite ñëw léeg-léeg moom ci boppam mooy jiite. waaw mu jóg am lu muy wax am yenn clan comme ay clan lañ am benn noddkat benn noddkat bi ak kii jóg ne ñun nga ci jublu quoi mu ne ko noonu ma leen ci gaa yi commencé <laughs> waaw lii ngay wax moom ñun nga ci jublu waaw man mii ñun ñii nga ci jublu ñun ngay gaaruwaale mu ne noo gaaru du du jubluwuma leen ci après xuloo ba takk karnaas <laughs> mooy yooyu yépp <laughs> yooyu yépp seetal seetal origine bi ci lii yoneen saa salaam di wax mooy dañoo bàyyi saytaane yi di ñu fawe nekk suñu diggante yow sa digg innamal mu'minuna ixwa suñu borom dane dëgg-dëgg way ngëm yàlla yi ñooy ay mbokk fa aslihu na ngeen yéwénal bayna axawaykum seen diggante mbokk yéwénal leen ko rattaxal ko ci lan ci doxal li yeneen saa salaam la ak ni mu doon ni doon tappale diggante jullit ñi ku nekk nooy ak li mu wax ci hadith Seydina Ibn Umar bee wa liinu bi aydi ko nooy leen ci seen kanamu eh, mbokk léegi ah léegi ku bàyyee topp yàlla topp ndigalu yeneen saa saam ndigalu iblis a fii de iblis ci woppam xaarul ku ko ne moom mooy ñëw moo tax mu ne moom moom yuqiimu waaw ci riwaayu bale yëpp moom mooy say gis naa seytaane di taxaw ci sàpp bi waaw danaan xërës ñëw taxaw waaw moom loolu tamit dañ ciy xam ne leneen mooy seytaane quand même yées na xam nga gisoon nañ idaa nuudi <laughs> yàlli salaati akbar ash-shaytaanu wa lahu durat waaw que ñu noddee ci julli seytaane danaan fëx daw pete foofu yëpp daal di ngalawal foroxal foofu saan daal di dóor ay ay pet yu foor yoo xamante ni nii ñun yàlla ci yërmandeem la def ñun dégguñu ko waaw waaye yu xesaw te xeeñ mooy nañu xet gi yërëm nañu ba xeeñ loowuñu ko ndax yu seytaane comme daa salte waaw moo taxoon fële mën a ruusa gaay seen bopp ya eh, garab ya sajaratu zaqum dafa ñàng ñàng ba boo gisee furieux mu ngi mel ni boppu saytaane yi ndax ñàng waaw muy garab googee nekk ca biir sawara nga xam ne waa sawara bu ñu xiifee ci la ñuy lekk muy xotti seen bàq yi seen biir yi mais mënuñoo ñàkk di ci lekk wala iyaadu billah waaw bu ñu koy lekk mu leen di butti seen xol ak seen kii yi fu mu jaar daal di koy tracé ni paaka wala lañ set buy dagg ab lam buy dagg fii wala benn couteur buy dagg noonu lay def ci seen biir yi mais dinañu ko lekk léegi comme dafa ñàng ba mel ni boppu saytaane yi léegi nag xalaatal pexe i saytaane kon bu boobaa buy forxal saway yi dina ñàng mais borom bi yërëm ñu ba buñ ko xeeñ léegi mooy gisoon nañ ne wa ilaa suuy ba buñ paree ba am kii rek war a kii rek mu ñëw naan ko ko kaza de mooy saytaane day ñëw ci biir jàkka yi waaw waaw day ñëw ci biir jàkka yi waaw te waxoon nañ la saytaane banaan la uzkur kada moom xinzab la tudd ndax yeneen saa saam leeral na ko ci hadith sayna Usman ibn Abi al-As as-Saqafi biñ gisoon radiyallahu anhu waaw waaw ne kooku moom réer nañu bari ci tur bi xamuñu ko waaye <laughs> liggéey xinzab daanaka fuñ ne Allahu akbar gis ko <laughs> dañoo xamul woon tur kay <laughs> c'était qui c'est comment son prénom wala son nom Khilzab ah c'est Khilzab non oh non non comment il est mauvais il est mauvais c'est mais <laughs> mooy moom day ñëw ci jàkka yi bu dee jàkkaa yone saasam la ne man damay gi seytaane yi muy dugg ci biir sàppe yi waaw allahu te lool ci sàgganu kan lu tax moo tax nit euh, euh, walu yu lu mu baax baax boroo xamam lu mu baax baax baax mais taalibe yi ñàkk rigueur wala waa këram wala njaboot yi wala ñooñu yu bari yoo xamante ne nii mu ñoom ay porte en dañuy may saytaane muy muy agsi waaw parce que li indi saytaane ci biir sàtte gi mooy ñàkk koo defar bu ñu ko defaroon pourtant yeneen saa leen di jiite de mais di dugg si lu tax parce que gaa yi ñàkk defar sàppe yi mais bu ñu defaree sàppe yi mooy saytaane yi duñ ñëw waaw duñu ko mën a dugg voilà fa walladi nafsi bi yadi inni man rasulullah sallallahu alayhi wasallam maa ngi wàcc ci sama bakkan nekk sama maa ngi saytaane yi ñuy dugg la tadxulu tadxulu min xalal saf ñu dugg ci diggante sàppe yi di occupé fi nga xam ne comme que ëpp ko woon ko dañ naan la bàyyil ñun ñu teel intérim bi man iblis ak yeneen iblis bàyyil man ah saay ah, manu ngeen defar sàppe bi seen diggante da ngeen bàyyi kii li mu place waaw espace bu vide bu nekk iblis moo koy combler te nag bu ko iblis combler maara dayum si la wal-iyaadu billah qaala al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu teg ci xadis numéro mille quatre-vingt-treize waaw mu ne wa anhu radiyallahu ta'aala anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala atimmu as-saffa al-muqaddam thumma alladhii yaliihi فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر رواه أبو داود رحمه الله بإسناد حسن kon الإمام النووي رحمه الله mu tegal ñu ci xadis bi ba léegi muy mu ne wa anhu mu ngi koy jële ci sahaaba ñu jëloon xadis bi ñu jóge muy Seydina Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne anna rasulallahi ke ne nawal yàlla saa sallam qaala nee na atimmu saffal muqaddama matal leen sàpp bi jiitu waaw sàpp bi jiitu na ngeen ko matal de mooy bu kenn ñëw <laughs> waaw euh, moom naa biñ jóge taxaw nañ ci qaaribu baynahuma wax nañ la ko mooy sàppe yi manoo teg sàppe boo xam ne ngay teg ca kanam un mètre wala deux après ngeen door a teg deuxième sàppe déedéet déedéet na jege ñoo voilà mu ne euh, euh, yeneen saa saam nee na atimmu saffal muqaddam sàpp bi jiitu bi ñu jiital bi nekk ci kanam na jiitu summa alladhi yali ginnaaw gi ngeen door a samp beneen ginnaaw gi ngeen matal atimmu as-saff bi ñu tegu deuxième mooy loolu la lay bañ bu leen créer beneen sàpp lu dul bi ko jiitu mat na sëkk fees na voilà voilà fama kaana min bu dee am na foo xam ne wàññeeku dina fa am falyakun fi safil mukhar na nekk bi mujj bu dee bi mujj parce que bi mujj mën na bañ a matagul comme que nit ñi dañuy ñëw ñii taar bi ñii di ñëw ñii doon jàpp pareeguñu bu amee foo xam ne du am mooy manque place na nekk sàppe bi mujj mais bu mu am ngeen créer sàppe alors que am na sàppe bi di ko jiitu moom boo xam ne am na ay place yu des loolu la yeneen saa sam di tere doon wax lan nañ waa sàpp mooy lan waaw bam naan mooy bi sàppe mooy bi bi topp ci imam bi waaw ca côté bëri ba mu fam jeexe ba côté bii même bu dee daa am xalal comme benn poto wala tuyil bu nekk seen diggante loolu garaawul voilà waaw loolu garaawul loolu la mooy bu fi kenn ba ñuy wax saf loolu la même bu dee daa am lu dox mais ñoom ñooñu ñooy saf tegu bu ci tegu te bu kenn créé beneen sàppe lu bi ko jiitu mat ba pare loolu la yoneen saa sam di wax nii ne buy am ak wàññeeku wàññeeku mooy sàpp boo xam ne gis nañ ne matul de bout en bout bii ba côté bee boobu na nekk di mujj waaye bu mu nekk boo xam ne moo am na bu ko jiitu ba pare voilà mu a rawawu solo na ko abu daawud al imam abu daawud bi isnaadin ci sanad hasanin bu baax laa laaj bu njëkk yi mooy est-ce moom doon ko solo ñu ne la non non Ahmad eh, daal dina waaye noonu al imaam Ahmad nasawi rahmatullahi wala an-Nasa'i rahmatullahi alayhim al Abu Dawud ci même téere bi ñu ne woon kitaabu as-salaat tafri'u abwaab as taswiyat as-sufuuf voilà muy mooy hadith bi nga xamante ne moom hadith eh, numéro bi nga xam ne moom lañ génn muy bu Seyna Anas bi ba léegi biñ génnoon bii weesu euh, ci jota léegi sànq nii mooy six cent soixante-sept bii mooy six cent soixante-onze al Abu Dawud mu ne haddathana Muhammad ibn Sulayman al-Anbari rahimahullah mu ne nettali suñu sëriñ di Muhammad ibn Sulayman al-Anbari muy Muhammad ibn Sulayman moom lañ mooy moo siiwe ci Ibn Abi Dawud ñu ko doon dàkkantale Abu Harun ah al-Anbari rahimahullah génn àddina la 234 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abdul Wahhab ya'ni Ibn Ata mu ne ki ñu nettali ma Abdul Wahhab imaam Abu Dawud ne ki ñu ci jublu ma Ibn Ata ni Abdul Wahhab ibn Ata al-Khaffaf Abu Nasr al-Ijli mawlahum al-Basri dëggoon fi nga xam ne Baghdad kon al-Basri waaye al ginnaaw gi al-Baghdadi rahmatullahi alayhi génn àddina la 204 rahmatullahi alayhi an Sa'id moo ko jëlee ci Sa'id Sa'id ibn Abi Aruba wa Mihran al-Adawi Abu an-Nadr al-Yashkuri mawlaahum mm, al-Adawi al-Yashkuri mawlaahum al-Basri rahimahullah siiwe woon ci Ibn Abi Arubata génn àddina la cent cinquante-six rahmatullahi alayhi kon uh, an Qataadata mu jël Qataada gisoon nañ ko sànq ibn Di'aama ibn Qataada ibn Aziz ibn Amr ibn Rabi'a ibn Amr ibn al-Haarith ibn Saduus as-Saduusi Abul Xattaab al-Basri rahimahullah gane addina la 160 génn addina la 117 rahmatullahi alayhi an Anas ibn Maalik jële Seydina Anas ibn Maalik ibn Nadr ibn Damdam ibn Zayd ibn Haraam ibn Jundub ibn Aamir ibn Ghanm ibn Ali ibn Najjaar al-Ansaari an-Najjaari Abu Hamza Zul-Uzunayni saahibu Rasuulillah radiyallahu anhu génn addina la 93 rahmatullahi alayhi anna Rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala as-saff al-muqaddam thumma alladhi yali fama kana min naqsin falyakun fi as-saff al-mu'akhkhar kon nii la ko al imam indee kon lii itam day dugg ci lëkkaale mag suñu bunt bi mooy yeneen saa sanam moo ñu dugal nañu atimmu as-saff al-muqaddam na ngeen mottali li nga xam ne mooy julli li nga xam ne mooy sàpp bu njëkk kon sàpp yi noonu lañ leen di defare waaw bala ñoo samp beneen sàpp fokk sàpp bu ko jiitu mat ba pare bu amee benn sàppe boo xam ne ku ñëw moom ngay gis ne am na place am na place am na lu des loolu il faut mu nekk sàppe bi nga xamante ne mooy bi mujju mais pas bi nekk ci kaw parce que bi nekk yi nekk ci kanam yooyu <laughs> moo taxoon al imam Abu Muhammad Ibn Hazm rahimahullah ne boo ku fi gis sàppe bu mel noonu duggoo fa na la leer ne yow su julli yàqu na <laughs> wax nañ la nag duñ àgg ci loolu waaye loolu lu ama am solo la atimmu saffal muqaddama lii lépp day dellu rek ci xadiis yi ñu gisoon yi weesu euh, que ne sàppe dañ koy defar ba pare door a teg beneen waaye doo ñëw créer sàppe alors que fële def na nga taxaw di gestu parce que am na ñenn ñoom xaw ma dañuy jàpp ne parce que am naa ngànt wala boo am naa benn euh, lu ma dal ci tànk ma yor benn siège tax na man ma nekk ca gannaaw am na ñoo xam ne ca gannaaw gannaaw la ñuy nekk waqaaribu bay na bay na hadis bi ñu gën ruus suusu fuufakum wa qaaribu baynaha rab dappale leen seen sàpp yi te ngeen jegeñee seen diggante yow nga nekk ca gannaaw parce que man daal comme que manuma euh, sama ndox yombul wala yooyu mais loolu boo kiiwee boo ñëwee del teel a ci kanam nga ut chaise waaw boo xam ne tamit jàkka yi dañoo war a ut yu mel noonu wala yow nga di ko sa bopp parce que quand jàkka yi mën naa bañ a am euh, investissement mais nga di sa bopp. mais manoo ñëw ñuy julli rek yow nga nekk ca gannaaw wala yow yaay jottali nga taxaw nga nekk ca gannaaw waaw comme <laughs> yenn jàkk yi <laughs> gis kay jottali deke moom benn genre néeg la nekk ca gannaaw ku nekk fële moom muy moom moom moom moom bu imaam bi ne Allahu akbar mu ne Allahu akbar déedéet loolu mooy lan non dëggay ñëw ci sàppe si <laughs> voilà kon loolu yëpp daa am solo kon ci kaw noonu eh, walillahi alhamdu wal minna eh, ci lañu eh, man nañu yëm fii pour tey léegi ñetti xadiis ñu dese léegi ba léegi nga ne ma am na lu def parce que yow yaa ngi doon wax defar ñëw ci jàkka dugg gi sàpp bi ci njëkk wala am dernier sàpp bi nga gis juróomi nit taxaw ci digg bi ñaar taxaw ci ndejoor bi ñaar taxaw ci càmmoñ bi waa ñooñu waa léegi euh, supposons ko dañoo ñëw ñu defar sàpp bi ci kanam ba pare bi ci ginnaaw dafa nekk feesaluñ sàpp bi waaye kon fan la ñuy commencer fan la ñuy njëkk ci digg bi wala ci ndejoor wala ci càmmoñ bi ñu ne la loolu nag xadis yi di ñëw moom la xam nga xadis yi ñu romboon am na yu ci wax dara bi mu naan inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala Miami non boobu ci mu ngi ñëw mu ngi ñëw bokkul ak boobu boobu bi ñu gisoon inna allaha malaikatahu yusalluna ala sufufil awwal voilà léegi nag bii di ñëw euh, hadith yi di ñëw nag <laughs> mooy moom looy hadith bi ñuy gis bu sayyidatu Aisha bi yàlla ak yonentam bi ak malaakaam yi dañuy julli ci ndejooru sàppe yi léegi nag lool foofu nag la ñuy gise nag masala boobu nag masala waa léegi euh, sàppe bi buñ koy defar sax même imam bi bu fi newee est que imam bu taxawee ñuy defar sàppe bi mais euh, sàppe bi ñu ci nekk cinq personnes la te sàppe bi war na jël vingt personnes bu feesee mais est-ce que vingt cinq personnes yi fi nekk dañuy dem ci ndejooru imam fële ca ca ca tatu al euh, ndejoor ci euh, jàkka ja wala ci digg bi la ñuy taxaw ci juste ginnaaw li nga xam ne mooy imam bi loolu nag ak masala yooyu moom la ñuy gis bii di ñëw moom laal imam di jeexale ñetti xadiis yi ñëw après nag jeexale ko